a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du fayaquulu al-imaamu hujjatul islaam abu zakariyaa an-nawawi rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baab salaasu mi'a wa isnaani wa xamsuun kon eh, non wa salaas wa salaasatun wa xamsuun waaw mooy baabu karaahati tafdiilil waalidi ba'da awlaadihi ala baadin fil hiba bi ñu génn gisoon nañu bi nga xam ne moom la fi imaam indi woon buntu bii di wax imaam du ko tudde sib duñu sib waajur wi di gënale lenn ci doomam yi ci ñeneen ñi ci maye gum leen di may wala gum koy may te defulu ko ñu ci gisoon nañu hadis boobu moo doon hadis mu ne woon an an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma mu ne mu ngi jële ci an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma anna abaahu ko ne baayam ataa bihi rasulullah rasulullah da koo indil yonent bi alayhi salatu wasalaam fa qaala mu ne inni ah yoneen saa salaam man nii di Bashir de naxaltu damaa may ibni hada sama doom ji ngay gis sama jaam boo xam ne kaana lii bu ma amoon moom laa ko may fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne ko akulla waladika naxaltahu mithla hada est-ce sa doom yëpp ku nekk ci ñoom jox nga ko lu mel nii hmm? may nga ko lu mel nii fa qaala laa saa bàyyi ne déedéet hmm? mu ne ko hein fa qaala rasulullah yonent bi saa saa ne ko farji'hu ne ko nag delloo ko mooy nanguwaatal li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne nee nga moom nga ko jox delloo waa delloo delloo ko jëlaat ko récupérer waat ko waaw waaw léegi mu ne wa fii riwaayatin am na lu mu ñëwee xadiis bi fa qaala yoneen sa fa rasulullah ndawal yàlla saa daa wax saa baay man an-Nu'man ne ko faalta hada bi waladika kullihim ne ko lii nga defal Nu'man nii yow Bashir moom nga defal sa doom yëpp qaala laa saa baay na ko déet qaala nee na yoneen saa sam ne ko ittaqullaha teet leen seen borom teet leen yàlla waay waay seet leen yàlla ci seen ni ngeen doxlanteeg seeni doom yi wax di lu te na ngeen maandu fii awlaadikum ci seen doom yi nee na faraja abi faradda tilka sadaqa saa baay dellu daal di récupérer waat nangu delloo li nga xam ne mooy loolu nga xam ne moom la ma joxe woon Allahu akbar <coughs> Allahu akbar Allahu ak bar léegi mu ne wa fii riwaaya ba léegi am na leneen noo xamante ne nii moom lañu soloowee lii waaw moom lañu soloowee lii hadis bi fa qaala rasulullah mu ne newol yàlla sallallahu ne ko yaa Bashir ne ko Bashir alaka waladun siwa hada am nga yeneen doom ku dul Nu'man kese kii qaala naam mu ne am naa yeneen kay waaw qaala yeneen saa sam ne ko kul wahabta lahu mithla hada ku nekk ci ñoom jox nga ko lu mel nii ku nekk ci ñoom jox nga ko lu mel nii qaala laa mu ne déedéet qaala yeneen saa ne ko nag fala tushhidni idan kon nag bu ma seedaloo ci lii fa inni ndax man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ashhadu ala jawr duma seede ci loo xam ne ak ndëngteel ak tooñ la ak injustice la ak ñàkk jubal la wa fi riwaaya am na ci neneen nuñ soloo hadis bi la tushhidni ala jawr bu ma seedeloo ci loo xam ne ndëngteel la mu ne wa fi riwaaya al imam an-Nawawi ba léegi rahimahullah bu mujj bi beneen noo xam ne dañ ko soloo mu ne ashhid ala hadha xayri demal nga seedeloo lii keneen ku dut man rasulullah sallallahu alayhi wasallam summa qaala ginnaaw gi ko ne ko ayasurru ko ndax kontaan na nga bëgg nga ndax bëgg nga an yakunu ilayka fil birri sawa sa doom yi ñoom ñoom ñu bokk ci ñu ñuy baaxe ci yow ci di la déggal di topp say mbir bay ndigal day bàyyi say tere waaye di jëmale def mbaax jëme ci yow ndax bëgg nga ñoom ñoom ñu yem ci di loxaleeg noonu yow qaala balaa saa bàyyi ne ah waaw qaala yoneen saa sallam ne ko kon fala idan kon bul def lii mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaam al haafiz al buxaari yi naka al imaam abu zakariya abu al hajjaaj muslim ibnul abul husayn abul husayn rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo xadis yi lañ gisoon ci suñu jotaay bii ñu génn defoon nañ taxrij bi gisoon li nga xamante ne mooy riwaay yi mu wax yëpp gis nañ ko. walillahi alhamdu mi na ko mel ni imaamu muslim indi na ko am na ñeneen ñoo xam ne en dehors de ñii ñoo xam ne solo nañ yu mel ni mais lépp sa tourne autour de lii léegi nag ginnaaw bi ñu gisee taxriij bi première jàngat bu ñu doon def euh, bala ñuy dugg ci masala yu bari yi insha allah mooy euh, lan mooy lëkkaale bi parce que kat bii passé ak naan imaam moom daa ne mais est-ce loolu ñépp ko wax ñu ne la imaamu Nawawi boo gisee moom di hadith yi rangale ko nii surtout c'est pour dëgëral mazhabul jumhur ñi nga xam ne rahmatullah alayhim dañ ne bon am say doom may kenn wala ñaar ñi wala ñett ñi ci ñeneen ñi jox kenn ci ñoom lu ëpp loo jox keneen wala nga jox ko moom kese bàyyi ñeneen ñi ñàkkam leen yemale googu dañ ne dañ koo sib du lu xaram te loolu sëriñam di ash yi loolee la wax loolu moo tax loolu mooy mazhabu imaam nawawi te ñoom bokk na fi ci fi ñuy gën a tegtaloo mooy xadiis bu mujj bi ñu ne bokk na ci seen tegtal yi mooy wa fi riwaayati ashhid ala hada ghayri yonent bi alayhi salaatu salaam ne an Nu'man Bashir demal nga seedeloo lii keneen ku dul man waaw ñu ne loolu bu doon lu xaraam la yonent salaam quand bu doon ne ñàkk lii nii Bachir def daa xaram du ne man manuma koo seede du ma ko seede waaye seedeel ko keneen waaw waaye ñoom euh, <laughs> ñu ne lii kon day wane ne kon yemale ji dañ koo sit waaw léegi nag boo leen nee parce que la waa jumhur wax waaye kanta ki nga xamante ne nii mooy al imaamul Buxaari waaw te mooy waxu Taawus mooy waxu ki nga xam ne mooy as ak al imaamu Ahmadu ak al imaam Isaaq ibn Rahawayh rahmatullahi alayhi ak lenn ci Maaliki yi ah ñoom dañu ne mane yemale entre doom yi farata la ci maye farata imaamu Nawawi nag rahmatullah alayhi moom li mu wax mooy mazhabul jumhur mooy que euh, bon dañ koo dañ koo dañ koo dañ koo sopp waaw noo nekkul loo xam ne farata la waaw daj euh, euh, mooy yemale entre sa doom yi loolu dañ koo sopp mais du lu xaraam du du loo xam ne farata la wax nañ la ñi nga xam ne ñoo ne farata la déglul al imaam al-Hafiz an ci al-Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj après ñu ñëw ci imaamul Hafiz ibn Hajar ndax moo gën a développé affaire bi le mais buñ gisee imaamu Nawawi dinañ xam lan moo tax fii ci Minhaj bi non fii ci Riyad bi ah, mu tudd baabu karahati tafdilil walidi ba'da awlaadi ala ba'd fil hiba ba pare ci sax imaam Muslim moom moo def buntu bi baabu karahati sib mooy Riyad bi dafa tudd baabu buntu karahati sib tafdili gënale al walidi waajur wi baadaal awlaadi yi lenn ci doomam yi ala ba'd ci ñeneen ñi fil hiba ci ay may ay donation yi muy def kanta ci minhaj ci ci euh, bi muy sara sahih imam muslim ci al minhaj mu def baabu karahati tafdil ba'd al awlaad fil hiba benn la buntu sibu gënale lenn ci doom yi waajur wi di gën a lenn ci doomam yi ci may xo déglu li wax pour nga gis li tax te loolu moo ñuy gën a wan lëkkaale bi tax mu tudde nii bunt bi mu ne euh. mu ne moom al imaam al xaafiz an-Nawawi euh. fa madhabu Shaafi'i wa Maalik wa Abu Haniifa annahu makruuh wa laysa bi xaraam waaw parce que ni mu ko commencé dane haadal xadiis ginnaaw bi mu waxee li nga xam ne yépp ci d'accord mooy li normal li ñu war a def mooy nit ki na def lii yonent saa la wax yemale na leen yemale waaye nag est-ce bu dee defu ko nag est am bàkkaar mooy mu dafaa xaram wala dañ koo sib kese mu ne hada al hadith wa fi hada al hadith annahu yanbaghi an yusawwiya bayna awlaadihi fi al mu ne hadith bi dañ ciy jànge ke li war li yell li yell bokk li yell yell pas war parce que boo nee war mooy farata la li yell daal mooy nit ki waajur bi mu yemale diggante doomam yi ci donation ci maye yi muy def wa yahabu mu may li kulli wahidin minhum mithla al akhar wala yufaddal wala yufaddil bokk mu jox may ku nekk comme li mu jox keneen ci te du leen gënali mu ne lii nag wa yusawi bayna dakari wal unsa wal unsa nay lii nag bu dee daa am ay doom yu góor ak jigéen ñoo ci yem li mu may kii moom lay may ku góor ki moom lay may lu jigéen ku jigéen ci wa qaala ba'du ashaabina mu ne lenn nag ci suñu mbokk yi Shafi'i yi nee nañ noo yakunu lil-dhakari mithlu hazzil unthayayn wa sahihu al-mashhur annahu yusawi baynahuma li zahir al-hadith mu ne ñoom ñoom ñu doxe comme miraas ne comme que miraas waa ji waajuru bu fi bàyyee alalam bu génnee àddina mu am doom bu góor ak doom bu jigéen bu mu fi bàyyi li-dhakari mithlu hazzil unthayayn la mooy góor liñ naan euh, góor day am ñaar jigéen am benn comme que noonu la kon ci maye yi bu faatoo kon buy dund it kon na mayee noonu góor day am ñaar jigéen am benn mu ne loolu am na ci suñu mbokk yi ñu koy wax mu ne waaye li nga xam ne mooy li wér te gën a siiw ci suñu mazam mooy déedéet loolu du miraas parce que lii bokkul ak miraas voilà te xadis bi li mu wane mooy li feeñ ci xadis bi mooy mu daal di leen yemale waaw léegi nag faraw faddala ba'dahum aw wahaba ba'dahum wa wahaba li ba'dihim duna ba'd fa madhabu Shafi'i wa Malik wa Abi Hanifa annahu makruh wa laysa bi haram mu ne nag léegi bu doon daa gënale kenn kenn ci doom yi ci ñeneen ñi wala mu may kenn ci kaw ñeneen ñi wala ñenn ci kaw ñeneen ñi ñoom mu ne mazhabu li nga xam ne mooy mazhabu suñu sëriñ bi Shafi'i ak sëriñam bi Malik naka noon al imaam abu abu Hanifa al am al imaam abu Hanifa mooy ak annahu annahu makruh annahu annahu makruh annahu makruh voilà mooy dañ koo sib ñoom ñu ne dañ koo sib walay sa nekkul bi xaram loo xam ne dafa xaram loolee bàyyi ji wala waajur wi def ñàkk yemale diggante doom yi voilà léegi nag wal hibatu maye gi kon saxiixa wir na mu ne wa qaala Taawus te wax nañ leen sànq wa Urwa indi na ñeneen wa Mujaahid wa Thawri wa Ahmad wa Ishaq wa Daawud huwa xaram te loolu mooy ma xamu Imaamul Buxaari comme na ko waxe léegi mu ne kanta al imam Tawus Urwa ibn Zubayr Mujahid ibn Jabr euh, as-Sawri muy Abu Abdillah muy Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri ak Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ak Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali ah, bi Ishaq ibn Rahawayh wa Dawud di Dawud ibn Adili eh, kii Dawud ibn Ali az-Zahiri rahmatullahi alayhi ñoom ñii ñëpp ñu ne huwa haram di taalibi Ishaq mi mujjee tudd ñoom dañ ne lool yi dafa xaram bépp waajur bu gënalee kenn ci doom yi ci kaw ñeneen wala ñenn ñi lool dafa xaram du lu ñu sima waaw ñu ne wax tajju xoola imaam an-Nawawi mu ne ñoom ñu ngi layee bi riwaayati la la ashhadu ala jawr li yeneen saa saa ne man duma euh, duma duma duma duma seede ci loo xam ne ndëngate la wa bi ghayriha min alfaaz al-hadith ak yeneen yi nga xam ne gis nañ leen ci hadith bi ak tamit lu gën a gudd yéene ndax riwaay yu bari la yoo xam day wane ne lii moom lu garaaw la waaw lu dangereux mu ne waaye wax tajja Shafi'i léegi nag mu ngi joxe nag li tax moom mu tuddee moom mu ànd ne karaaha la dañ koo mu ne imaamu Shafi'i wa muwaafiquhu ak ñi ànd ak moom rahmatullah alayhim bi qawli sallallahu alayhi wasallam waxu yonent sallallahu alayhi wasallam fa ashhid ala ala hada ghayri moo tax mooy xadis bu mujj bi wa fi riwayatin ashhid ala hada ghayri mu ne ñoom loolu lañ tegtaloo yoneen saa sam ne ko demal nga seedeloo ko keneen ku dul man qaalu ñoom ñu ne walaw kaana xaraaman aw baatilan lama qaala hadha kalam ñu ne bu doon daa xaraam wala loog loolu gënale googu ci entre say doom mu nekk lu xaraam yonent bi alay saa sam doonu loon wax ne ko demal doonu loon wax ne demal keneen daal di seedeloo ko keneen ku dul man waaw <laughs> waaw qaalu <laughs> waaw fa in bu buñ ne qaalahu tahdiidan buñ ne leen eh, non non non xam ngeen ne loolu yeneen saa sax da koo waxoon ngir daal di ko daal di koy euh, jajji daal di koy wane ne loolu lu lu baaxul la ak loolu jajji koog yooyu. xul naa dañ naan aslu cosaan lii cosaan fii kalaami shaari ci waxu ki nga xam ne mooy ash-shaari alayhi salaatu wassalaam mii tëral àtte yi ghayra zaalika nekkul yéen lii ngeen wax naan euh, bon ci leneen la ci jublu waaw wa yastamilu itlaqihi siratu if'al alal wuju awit nag mu ne te day yenu bu dee dañoo joyal mooy kàddu defal loolu mën na nekk ci loo xam ne lu war la wala loo xam ne dañ koo sopp fa in ta'azzara daalika fa alal ibaaha bu ñaar yi daal dinay gàntu day nekk loo xam ne daa dagan kese wa amma qawluhu moo ko moom loo as ashhid alayhi na ko ashhid demal mu nekk loo xam ne lu war la wala loo xam ne lu ñu sopp la li diggal li ñu ne ko demal seede loo keneen ku lu man wala bu nekk loo xam ne dafa dafa dañ koo sopp kese dafa nekk loo xam ne boobu lu dagan kese mu ne wa amma qawlu sallallahu alayhi wa sallam la ashhadu ala jawr léegi mu ngi tontu par nank nank loo xam ne day wane ne lii mooy wane ne lii dañ koo sib kon wax na la bu njëkk lan mooy wane ne dañ koo sib que ne yonent sallallahu alayhi wa sallam bu doon lu xaraam la du ne demal keneen mu seede ko waaw te diggal gi mu ko diggal ne ko ashi demal lool loolu soit diggal li mu nekk farata wala lu ñu sopp ñaari yooyu bu dul loolu daa nekk lu dagan fi am <laughs> voilà nag mu ne waa léegi mel ni da nga naan waa ba yonent saa salaam ne man laa ashhadu ala jaw man ah du ma seede li nga xamante ne ndëngate la lool du ngeen di def ak moom mu ne al mu ne <laughs> fa laysa fiihi annahu xaraam lool amul luy wane ne loolu xaraam la lu tax li am al jawra huwa al maylu an al istiwa wal intilal mu ne ndax al jawru kàddu googul mooy lan mooy ñeng li nga xam ne mooy juste milieu akuk jub loolu la rek waaw. loolu kese la mooy yow jéng nga fi nga waroon a tegu jéng nga wa kullu ma xaraja anil i'tidal fa huwa jawru lépp loo xam ne génn na ci jub xoj loolu day koy toore jawru mooy lu dëng sawaa'un moo xam loolee nag kaana xaraaman aw makruhan loolu moo xam mu nekk lu xaraam wala lu ñu sik moo ci yam mu ne waqad waddaxata leer na bima naa ci li ñu jiital anna qawlu sallallahu alayhi wasallam ashhadu ala hadha ashhadu ala halika yadullu ala annahu laysa bi haram la fait que mu ne ko demal seedaloo keneen ku dul man loolu day wane ne du lu haram kon nag fa yajibu mu daal di war ta wii lul jawri que le fait que yoneen saa sam ne man du ma seedoo bu ma seedaloo ci ndëngate bu boobaa dañ koy mën a interpréter par force moo fii sës waaw mooy ala annahu makruhun ne kon lii jëf jooju jëf la joo xam ne ju ñu sit karahata tanzih ak ci biir liñ naan ak ci biir waaw loolu la al imaam al xaafizu an-Nawawi wax waaye moom euh, wax ji rien que dañ koy dégg rek xam ne fii moom am na ay problème yu bëree bëree bëree bëri <laughs> waaw mooy mooy vraiment am na am na vrai vrai vrai vrai non vrai problème am na ci argumentation bu mel nii waaw ngandu problème fii problème kasirun <laughs> léegi nañ xool imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah <laughs> léegi nga xamante ne moom bi muy jox lii nga xam ne waawal xam naa jar Shafi'i la mais xam na ne bon gars yi ñuy laye moom lay yi moom dëgëru <laughs> voilà <laughs> moom moo tax léegi xoolal imaam alxaam na xajar mu ne bimu ne lii nii hadith yi nag am na riwaay yoo xam ne ne sawwi baynahum yonent bay saa saam da ne yow yow kii euh, Bachir saw yi jox ko ndigal yemaleel diggante sa doom diggante sa doom yi waaw ak ala sawayta baynahum ci riwaay imaamu Nasaa'i mu jaar ci yoonu Abu Duha yoneen saa sam ne ko lan moo la teree woon euh, yemale euh, yemale leen ah ci riwaay imaam Abu Dawud inna lahum alayka min al-haqqi an ta'dila baynahum kama anna laka alayhim min al-haqqi an yaburruka yonent ba lay saar saam ne Seydina Bachir foofu da Nu'man ne yonent saar saam lii la wax bàyyam ne ko gis nga sa doom yi dañoo am ci yow am nañ ñoom ci sa kaw yaw ak mooy nga juste nga jub ñoom seen diggante nga jub ci comme yow ni nga amee ci seen kaw ñoom ak mooy ñu déggal la voilà baax jëme ci yow waaw ci riwaaya imaam Ahmad foofu mu ne inna li banika alayka min alhaq an ta'dila baynahum fala tushhidni ala jawr mu ne ko sa doom yi dañoo am ci yow Bashir aq mooy nga daal di eh, eh, daal di yemale seen diggante kon nag bu ma seede loolu nga xam ne ndëngte la est-ce que ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sama bëggoo ñoom ci mbaax du ñuy jëmale ci yow ñoom ñoom ñu yem ci mu ne ko balaa mu ne ko fala izan te booboo niroo li nga xam ne mooy bi ñu gis léegi ci eh, bu mujj bi ci riwaayu imaamu yu indi rahmatullah alayhi am yenn riwaay boo xam ne yoneen saa sam dane laa ashhadu illa ala alhaq laa ashhadu bi hada man du seede lu loo xam ne dëgg la duma ma seede lii waaw ci riwaaye imam an-Nasa'i beneen boo xam ne Seydina Urwa la jaar ibnu Zubayr radiyallahu anhu foofu mu ne fa kariha an yashhada yoneen saa salaam bañ di ko seedeel loolu nga xam ne moom Bashir moom la defal loolu ba pare bëgg ba doom bi bàyyi ñeneen ñi bëgg loolee mu daal di koy eh, euh, seedeloo léegi nag kaddu yi nag la imaamul Hafiz Ibn ne ni lii mu ne waqad tamassaka ginnaaw bi mu ne waxtilaaful alfaaz fi hadhihi alqissa alwaahida yarji'u ila ma'nan mu ne gis nga kaddu yu wuute yi mën a fi wax di wax ci nettali bii nga xam ne benn nettali la benn xew-xew la kaddu yu wuute yi di wax ci nettali bii lépp day di wane ne mbir mi benn maanaa kese lay dellu mooy ne lii nga def man yoneen saa sam ma ci te ma ko seede ak kaddu yu mel nii mu ne waqad tamassaka bihi man awjaba sawiya fi atiyati al awlaad wa bihi sarraha al Buxaari wa huwa qawlu Taawus wa Thawri wa Ahmad wa Ishaaq waaw wa qaala bihi ba'du al Maalikiyya ak Zaahiriyya yi Imaam Nawawi wax na la ko léegi mu ne ñi nga xam ne dañoo ne faratale yemale diggante say doom ci maye yooyu maye dañoo mooy jàpp ci xadiis yi ci kaddu yii nii gi ñu am mu ne te loolu mooy imaamul Buxaari yi moom da koo leeral wax ko lu leer nekk ci sari sax yi xam waaw nekku fi sax di di di di nañ dem te ñëw waaw no amul sax nekk fi moom al imaam Muhammad ibn Ismaïl al Buxaari yi demu ci ñaar ak ñett waaw demu ci ma ne ñaar ak li nga xam ne mooy ñetta moom lii mooy li nga xamante ne lii la lii mooy dafa nekk loo xam ne di gën a la diggante sa doom yi loolu dafa xaram voilà mu ne te loolu moom la Taawus wax waaw Taawus rahmatullahi loolee la wax wa Sawri ak imaam Sufyaan as-Sawri wa Ahmad ak imaam Ahmad wa Ishaaq Ishaaq ibn Raahawayh mu ne te ci lii lenn ci Maaliki yi ñoom dañoo détaché woog waxu euh, li gën a siiw ci seen ngir ne ñoom déer farata la non dafa xaram boog dafa xaram si buñu ko mu ne nag summal mashhuur ginnaaw gi an haa'ulaa annahaa baatila li dina siiw ci ñii ma la fi limal mooy ginnaaw biñ ne noo yemal diggante doom yi farata la mooy ñàkk koo def boog dafa xaram léegi ñu ne képp ku ko def lan lay mujje mooy ñu ne loolu dafa neel c'est nul et non avenu képp ku may doomam dara gënale ko ci ñeneen ñi joxu leen lu mel noonu kooku loolu moom mu bañ a mayee mooy maye googu doom ji mënu koo moom dañ koy bon bu dee réewum jullit la dañuy nanguwaat mbir mi juge bi day réquisitionner affaire bi danaan ko delloo jëlaatal li nga mayee soit nga may ñoom ñépp lépp wala nga téye waat ko parce que loolu c'est neen neen la du dara voilà mu ne waan Ahmad jëlee nañ ci imaam Ahmad mi nga xam ne moo wax lii bokk na ci ñi ñii <laughs> Abdullah mbooloo mi ñu ne tasixu dina wér mooy may gi dina wér mais daa ji def na lu xaram waaye wér na waaye wa yajibu mooy may yi wér na mais est-ce que mooy da koy garder non dafa war mu delloo ko sauf que ñëwee. en fait baatila gi lan la mooy maye ga ca cosaanu maye ga moo baaxul dara baaxu ci kon nag nga ne ko waa léegi delloo bi ñu ko wax mu ne moom loolu mooy lu baaxul li ñu def rek la kii du dara mu ne Imaam Ahmad ne wér na ndax bu wérul woon duñ ko wax delloo ko voilà waaye nag day war maye ga mayoon doom x bàyyi ñi ci des wér na waaye par force da koy delloo wa anhu mu ne yajuzu aussi bu jëlee nañ ci imaam Ahmad benn riwaay que ne mën naa ne ak tafaadul in kaana lahu sabab mooy gënalante ah ci ñi nga xam ne ñooy doom yi bu dee dafa am loo xam ne moo ko waral waaw mooy bu dee ne euh, bon doom yëpp yemuñu mu ne ka an yaxtaajul walla comme doom ji euh, mu ne dina am kaa yoo xam ne yoo xam ne dañ ko jëlee ci imaam Ahmad ginnaaw bi mu waxee ne lool yemale leen farata la mu ne nag sauf li na am koo xam ne dinañ may waajur wi euh, mu gën a la ci kaw ñenn ñi mooy lan comme koo xamante ne doom joo xam ne daa am handicap li zamanatihi wa day ne waaw nit koo xamante ne monsieur X dafa am ay doom mu am ñetti doom koo xam ne daa amub handicap doom ji monsieur X kenn ci ñetti doomam yooyu am benn handicap boo xam ne moom ah day soxla nag lu bari waxuñu la buñ ko waree faj ak yooyu que ñu naan léegi yow na ngay yemale loolu ñëpp ki d'accord waxuñ loolu ah voilà mooy loolu dina tax ah loolu war na dina waral bu boobaa mu mën a nekk wala boog mu nekk doom di doom di wa day ni hii mu am ay bor kenn ci ñoom ñetti doom yi kenn ki am ay bor yoo xam ne ah baay ji bu boobaa am na droit nag daal di dimbalee kooku lu ëpp lu muy dimbalee ñeneen ñi yax ñeneen ñi amuñu bor waaw aw nax wi daalika wala mu mel ne duunal baaqi loo xam ne day wëlif ñeneen ñi mu ne imaam man moom jëlee nañ ci moom ne fii kese lay possible waaw fii kese ngay mën a maye kenn lu ëpp li nga may ñeneen ñi waaw parce que borom bor bi ah bor yi rakibahu rakibathu duyun bor yi daal nañ koy wër ñeneen ñi amuñu benn bor baay bi am na lu ko yàlla dénk mu mën a dimbali ci borom yi bu boobaa kenn du ko ne hey boo fi joxee kii deux dix mille nga jox ñeneen ñi dix mille parce que ñee soxlawuñu mu ne ci kaw kaa bii moom loolu war naa day mën nekk voilà waaw wallahu taala alam léegi mu ne wa qaala abu yusuf waaw al imam abu yusuf taalib imam xanaf al abu xanifa bi rahmatullah alayhi deuxième personnage ci xanafi yi rahmatullah mu ne tajibu taswiya in qasa in qusida bi tafdil al idrar mu ne moom moom moom moom ci waa jumhur la ànd mais daa am benn teqantal bu mu def mu ne war day war yemale doom yépp bu dee ne gënalante bi li parent bi di may kenn bàyyi ñu ci des c'est pour dugal lor ci ñeneen ñi mooy mettital ñeneen ñee tax mu def lool bu boobaa day war voilà kon moom mooy bu dee ne loolu taxu koo jóg dugal lor ci ñoom loolu day mën a nekk voilà mais loolu yëpp insha allah euh, léegi mu ne wa zahabal jumhur mooy li imaam wala ma kii doon wax mooy imaam Abu Hanifa imaam Malik imaam Shafi'i rahmatullah imaam An-Nawawi doon wax ñoom nag ñu ne ila anna taswiya mustahabba ñu ne yemale diggante doom yi loolu nañ koo sopp fa in faddala ba'dan sahha wa kariha wa kuriha bu gënalee yenn ci doom yi ci ñeneen ñi loolu day nekk tout simplement loo xamante ni dina wér mais sit nañ lim def waaw wastuhibbatil mubaadara ila taswiya aw ar-rujuu fa hamalul amra ala an-nadb wan nahyi ala at-tanzih ñu ne léegi nag li ñu sopp mooy waa ji malgré tout nag gaaw nag bu boobaa daal di yemale moom waajur wi wala boog mu dellu ci may gi daal di nanguwaat li maye léegi ñu yem la nga xamante ne mooy digle gi yoneen saasam saw yi digal euh, wax ko nu basi yi euh, yemaleel diggante sa doom yi ñu ne loolu dañ koo sopp sopp diglib sopp la comme li Imaam Nawawi doon doon développé léegi wan na yu kantaa tere gi bu bu bu leen euh, laa euh, ashhadu ak yooyu ak tere yu ko tere mu ne loolu la ñu sib la <laughs> mu ne wa man xujjati man aw awjabahu ñi nga xam ne ñoom seen layu ñi nga xam ne dana dafa far dafa war annahu muqaddimatul waajib li anna qat'a ar-rahim wal uquq ñu ne lii muqaddimatul waajib mooy yi nga xam ne moom la ñuy jiital ci mooy yi li war li ci jiitu ndax lan ndax mooy di def lii di gënalante diggante doom yi li muy indi mooy dog mbokk waaw wal uxu ak ñaawil ñaar yooy nag dafa nekk loo xam ne lu ñu xaramal la lépp nag loo xam ne fa maa yuaddi ilayhima yakunu muharraman wa tafdilu mimma yuaddi ilayhima lépp loo xam day jëme ci ñaar yi day nekk lu xaram te gënalante diggante doom yi ci loolu la jëme nit léegi nag mu ne summa ikhtalafu fi sifati taswiya mooy ñii nag ne dafa war ah ñoom dañoo wute nag léegi mais nan ci ban melo la melo mela mooy comment la ñuy yemalantee diggante doom yi mu ne fa qaala Muhammad ibn al-Hasan al imaam Muhammad ibn al-Hasan boo ko ci ci Hanafiya yi moom daa ànd ak waa ñi nii mooy ñi ne dafa war waaw <laughs> ki ci def. tëpp bi buy premier kii mooy troisième personnage ci Hanafiya yi kii aywa imaam Abu Yusuf moom moog waa jumhuur ak sëriñam bee tool moo ñoo yem sauf que dane bu dee ne ñoo bokk lu ñu wax mooy dañ koo sip waaye bu dee ne waa ji dugal lor ci ñenn ñi moo ko tax a jóg boobaa day xaram